li ma ci gis ak li ma ci gisul zahir baak baatin baak zahiru zahir baak baatinu baatin baak baatinu baatinu baatin baak yëpp ñoo ngi delluñu ci biir tur yàlla bii di as-samad bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu as-samad as-samad as-samad toujours wax naa leen ne mooy ki nga xamante ni ñëpp ko soxla tam soxlawul kenn ku am entreprise wala projet wala bëgg-bëgg rek am nga ku la ci jàppale am na kuréel ca taxawal mbir ba mu des allahu jalla wa ala te loolu li ngay illustré mooy turam bi di ak samadu samadi yëtu moom moo tax yàlla nekk li mu nekk su nekkul loolu ah ahadiyatu du am ahadiyatu du amul ah, ah ilahiyatu du am ilahiyatu du amul huwiyatu du am moo tax lixlaas day waar xul huwa gis nga huwa yëpp daal di dugg allahu ilahi yëpp dugg as-samadu samad yëpp soog a ñëw yi ci yooyu nag ñoom ñoo jur yeneen ñi ñëw yëpp lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad yooyu yëpp li ko jur mooy as-samad mooy tur yàlla central bi waaw mu nekk loo xamante ni ñëpp dañ ci war a bàyyi xel dañ ci war a bàyyi xel ndax bàyyi xel gi ñu koy bàyyi xel ci la defaru nit ki addunaam ak alaxiraam parce que junj naa ko léegi ci biir début waxtaan wi loo gis ci àdduna ak koo gis ci àdduna il faut mu def lu ñuy wax partenariat il faut que mu am association il faut mu am jàppalante il faut que mu am démb ci waxtaan wa doon ko fàttali ko déggoon ngeen ni ma ko doon ci. doomu aadama ñi ni mu ñàkkee nekk ah ni mu ñàkkee am dur halata ala al insani hiinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura moo leen ko démb ci sosu doomu aadama hmm, ci début ci commencement ci commencement ba keroog bi mu dee yàlla daal di tàggalewaat gis nga ni ma boole woon démb góor ak jigéen kii indi ndox kii indi ndox mu ñu boole ko mu def fécondation di dox di dox di dox di dox di dox di dox ban ne lii embryon la ba ñu ne fœtus fœtus ñu ne embryon ba ci yàgg ñu ne doom moo fa nekk muy muy muy muy euh, bébé ñu toog ba ci yàgg daal ne léegi mat na ñu toog ba ci daal ne matu na ñu toog ba ci daal ne wasin na génn na muy nouveau-né di dox di dox ba nekk beau gosse dem di dox di dox ba nekk xale bu góor di dox ba dox ba nekk mukallaf di dox ba nekk paa xëy dégg nijaay dégg papa toog ba ci yàgg dégg maam toog ba ci yàgg dégg ñu ne ah moom de woon na konk ñu nii màgget na ba xubidaas ñu toog ba ci yàgg ñu ne dee ñu toog ba ci yàgg ñu ne léegi sax néew la ñu sàng suul daal di dem seen yoon gis nga ca début ba mbooloo la woon waaye ca diggu ba taxoo la woon loolu moom Seydina Ali daf ne ثمانية تجري على المرء دائما فلا بد منها أن يلاقي ثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ثم عسر ويسر وسقم وعافية mu ne juróom ñett ngi nii moom la Seydina Lim di wax les aléas de la vie doomu aadama mënta génn juróom-ñetti mbir yi mënu ko génn juróom-ñetti mbir yi nit mënu koo génn juróom-ñett mbir yi xam nga juróom-ñett rek kooku waxtaanu boppam la huit kooku waxtaanu boppam la mhm. huit huit dafa graw huit dafa graw ba yow ma xam sax huit day dox huit huit huit dafa graw waaye baax na nen nañ ko nañ ko tënkee dencal leen ko rek ba beneen yoon insha allah dégg nga juróom-ñett yi mu ne mënta ñàkk a dox ci doomu aadama ñaar yi ma ci intéressé nag tey jii mooy wajtimaa'un wa furqatun booloo association wa furqatun ak tàqale ko séparation ci ci sa socio doomu aadama mais association la parce que ndoxu bu góor gi moo ñëw dajeeg ndoxu bu jigéen ki kon association la su demee ba mu jeex tamit ijtimaa'un mooy début ba waaye léegi bu furqatun day dikkaat parce que léegi nii nekkatoo ndox waaye ñaari mbir nga sa début ndox nga woon ñaari ndox ndox góor ak ndox ku jigéen waaye soo doxee sa dox jaar bala yàlla jaarale ba nga dox ba sa dox mat xam nga looy mujj doon da ngay mujj nekk esprit ak matière ruux ak madda ruux ak madda ngay doon léegi nag su koo bi jotee nag léegi ruux gi day dellu ba mujj yoon yaa ayyatuha nafsu al-mutma'innatu irji'i ilaa ilaa rabbiki yal nañu yàlla boole ci ñii nga xamante ne dañuy am radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yàlla yàlla defal dégg nga ruux gi moom day dellu fañ ko sose woon day dellu ca asloom day dellu ca origine am day dellu ci état originel mooy la pureté la sainteté mooy sell mooy laaf dellu ci yàlla léegi matière bi nga xamante ni nag métti la fan lañ koy yóbbu fan lañ yóbbu ci suuf minha xalaqnaakum wa fiha nu'iidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra minha ci suuf yàlla nee na minha ci suuf de par la terre ci suuf xalaqnaakum ci lañ leen bindee ñun yàlla wa minha wa fiha ci biir suuf fii ci suuf la de fii origine kii la ma nga euh, euh, source la de par la terre fi vers la terre xam kii kon day digg kii di kii di dugg vers la terre wa fiiha ci biir suuf si nu'idukum ci lan leen di delloo nu'idukum ci lan leen di delloo wa minha de par la terre encore te minha la waxoon fiiha fii fii fii ñu daal di waxaat moo minha encore de par la terre ci suuf nuxrijukum ci lan leen di génnee une autre fois sa origine terre la kullukum min aadama wa aadama min turaab kullukum min aadama wa aadama min turaab yéen ñëpp seen maam mooy aadama te aadama ñu Yàlla ko bindee ci suuf minha xalaqnaakum wa min wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra yàlla génn la bi mu leen génn nag fekk na am na lu dàqal woon ci yow génn woon na sa ruux ñu rot ci ko mu dellu ci Allahu jalla wa ala ñu jël sa yaram def ci suuf wala moo tax doomu aadama bi war góor góorlu ci wàllu ruuxam parce que ruux mooy li nga xamante ni mooy des ba faw suñ la jëlee suul la ñetti fan ngay def daal di neewe sa biir bàmmeel soo amee ñetti weer lu teg mooy li ñu jéngi sa yax bu yax yax bi ci ndigg li daal di tàggali kook morom ma jeex na suñ mbokki sax yi jël li ñu war a jël yëpp dugg ci sa mbakke ni lekk yi suux yi sa pooj yi yëpp ñu coob ko ba ba nga set wit léegi nag bàyyi laa suuf nag mu lekk say yàq léegi nag ki nga xamante ni moo ngi sonn ci àdduna di toppatoo yaramam di lekk ah di tëdd di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw di xiiwlu rek di sarse rek hmm? yow xanaa xamoon ni li ngay sarse sax sax yi ngay sarse sax yi ngay dundal xam nga am na ñoo xamante ni fu seen sax ñoo ngay toog di xiibal parce que xam na ni suñ ñëwee liñ xiiboon démb yëpp dinañ ko xiiwul sax yi xam laa ñoom na leen góorgóorlu leen surtout suñu mbokk jigéen ñi dañoo seexlu xam nga jigéen ñi suuf bi leen takk sax suñ doxee sax takk sa dugg ci kër may ma ndox ma raxas waaw mouchoir pompe minute bu jot defaraat maquillage bi dama koy fàttali wallaahi fii la woon daañu kaw bii ci biir yàggul matul mbokkum jigéen mu baax ma xam ko mu nekkoon ko cinq xam nga sept dafa am ak sept lool am cinq cinq moo gën a bon sept waaw mooy yow ñi gën a sept suñ ñëwee dañu tilim ci yow suñu ñu di sangu benn yoon yow sept fois ngay sangu da ngay bomb ba mu set bombaat bombaat bombaat bombaat génn ci biti ñaq rek daal ñëwaat duggaat sanguwaat sept fois ku la póotal mënu laa póotal kenn mënu laa póotal da nga naan ah ñàkk pexe rek indi rek garaawul ku la raxasal du raxasal mën nga ne ko waaye lii de nangam fekk loolu du jikko bon cinq la mën a ñor cinq kii ma yow ni ko cinq la woon wallahi maa ngi fàttaliku keroog biñ koy suul man moom tax dama génn sëgi dama mujj génn parce que man xam naa ko maa ngi gis ki nga xamante ni mbokkam la moo ngi jël bakkanam bi nitu bakkan la quoi mu jël bakkanam bi di ko dës ci miir bi miir kii bi ci ci ci peru kiiwu euh, kamb euh, gi di ko forcer may gis bakkan bi ni muy lemoo koo xamante ni da ngaa cinquante ba sept a sept a sept a sept bëpp say wee sax du xaw a sax takk far tey jii ñu jël la ah, gas ba mu xóot fàtte sa propreté ak sa set ak sa yëpp rokkas ci suuf jël sa bakkan bii mu gënoon fonk dëkk ko ci bàmmeel bi di ko di ko forcé nag rokkas nag di rokkas ma sëgg nii tàngoor bi nekk ci biir bàmmeel bi moo ma sëggiloo koo xamante ni mosoo tëdd te amoo ventilo soo soo soo tëddee ne la sa courant coupé nga génn ci bi di toog ba deux heures du matin toog di xaar pour courant tax tey jii ñu jël la rokkas la ci euh, ci kër boo xamante ni matul sax cinq centimètres gas ko ba ci oom ba mel noonu dañ koy gasee dañ koy ga ba ci oom um, bi kii gas day gas ba dootul mën a génn mu jàppale ko mu génn xaj Muhammad lii daan na ko radiyallahu anhu koo xamante ni mënoo dara far ñu jël la takk la sàng sa xëpp la ndox ba sa yaram yëpp daal di gën a sedd ah ñu yeew sa tànk yeew sa kanam takk say ñaam rokkas say bën bën yëpp yeew lu ba nga dëgër taxañ la rokkas la ci biir suuf foo rëcce yow burul loolu sa doo rëcc parce que yàlla na dee mu rey la léegi nag mu boole ci gaa yi jël la yeew la yeew rot ko ci biir suuf boole ak tàngaar waan ak effet nga nga lay toog nag processus la ñetti fan ya nga fees ñett juróom-ñetti fan ya nga tëj ñetti guddi yax ya daal di tàggali ko lii jar na xel moo tax nit kii dafa war a góorgóorlu ci ruuxam xam nga tax ñaari mbir moo tax jàngal suratul nazi'at wan nazi'ati ah gharqan wan nasiqati nashtan ñaari yi rek am démb lu ma leen waxoon Cheikh Yan lu ma leen waxoon démb ne leen tur nit amul tur tur amul kañ la tur di am keroog bi yàlla waxee ne la yastawi ashabun naari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun su yàlla waxee ne ñii ñooy dem aljana ñii ñooy dem aljana keroog la nit am tur su yàlla ne ñii dem nañ dem nañ safara mu ne keroog la am la nit am tur ku ko ñemee ah ko moo ko ñemee rey ko doon ni Cheikh na Tidiane kan moo ko ñemee rey Cheikh Umar Fuutiyu Cheikh Mouhamadou Ghali mag ñu baax ñi gën moo leen demee rey kenn kenn ñi moo leen rey moo tax sëñ bi nee na fa ma sha'a kaana wa ma lam yasha fa mumtani'un kayfa sha'a ihtakam waaw walaw anna kullan wara ajma'u ala matlabin dunahu wallahi mastatam mënu nekk son borom nit ñi li ñuy doxee mooy projet mooy projet ak bëgg-bëgg ak entreprise allahu jalla wa ala nag dafa am lu moom li mu am du projet du entreprise xam nga lan la am innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun moom loolu la yor kun fa yakun la yor moom wa ma tasha'una illa illa an yasha allahu rabbul alamin moom la suñ bi doon wax waaw moo tax nit su bëggee texe day fexe am tawfiq mooy lépp lu mu bëgg rek fekk yàlla bëgg na ko yàlla nañu ko yàlla defal jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa kon yëf yaa ngoog waaw kay loolu lii jërëjëf sañ mbay non li tax ma mooy dafa am situation yoo xamante ni kenn du ko fekk nit coolee bari rek mu laaj daan na ko mu ne adduna bi lépp dañ koy lijjanti waaye ku wéet ak sa démb wax naa leen ko man leen bi nopp sa jëkkër musta àgg ci mu dee nga ànd ak moom biir bàmmeel man di gisaguma ku ko gis ci yéen nopp sa jabar musta àgg ci ànd ak sa jabar ci biir bàmmeel man di gisaguma ko ku ko gis ci yéen taalibe gëm sa sëriñ gëm sa sëriñ tax na benn taalibe fekk sëriñ ba ci biir bàmmeel am na mbëkk miir am na daanu jël am na saaga yàlla am na yooyu yëpp dañ koy def mais dee gis ngeen ko doo leen ko gis sëriñ bu ne taalibe bi daf maa gëm a gëm a gëm ba mu dee mu ne ñu mu ñu ñu gas mu ne suulaa leen ma mos ngeen koo gis ah? amagul te du am gars yi loolu seen seen seen pas pas ak seen cofeel ak seen ngëm ak ah, bokku ci bokku ci joxe xaalis joxe bakken jébbuloo jox ko jébbuloo yooyu yëpp at ba gëm nañ ko waaye joxe bakken di leen bokku ci parce que parce que benn yoon la ñuy dee te xamoo loo fay fekki. dafa doy waar moo tax seen maam la Muhammad yi doon dox ne adduna ajjana ku la ko ku ko yombalal moo la ko moo la ko xañ parce que parce que da ngay dee da ngay dee te kenn du sa sa far ñaata ñaata taalibe nekk fii bi ñaata taalibe seen sëriñ xamuñu sax ne dañ leen tëj fii fii fii ñu dëkk nii ñaata taalibe ñooy nekk fii duñu am lu ñu añee seen bi du ko yëg te mu ngi moo ngi añee miswi wallahi di reere ginaar di ndékkee ay nenu waa wallahi moom lay ndékkee yëgul yëgu ko fu nga ko yëgee su ko yëgul yónnee la sa am mille francs peut-être mais yëgu ko mais soo ko waxul ne ko woowul woo ko ne ko sama bopp day metti mais xamu ko mais xamu ko xamu ko c'est personnel jaamu yàlla c'est entre nit ki ak boromam sëriñ bi nekkul lu dul ki lay ci yoon wi mooy lan ñëwul ñu bokk dem jàkk di julli ji ñëwul ñu bokk dem jàkk ne waruñu fa ji ñëwul ñu bokk jàkk dem dem jàngi alquran ñëwul ñu bokk rusante ngir yàlla ñëwul ñu bokk bëggante ngir yàlla ñëwal nga may sédd ngir yàlla ma lay sédd ngir yàlla nga bëgg ma ngir yàlla ma bëgg la ngir yàlla ñu bokk di jaamu yàlla su ëllëgee ñu bokk fa ñu nekk loolu mooy sëriñ taalibe ci ñi xam mais jamono nag wax naa ni léegi wàllum sëriñ taalibe amatul léegi affaire fan si club moo am fan si club gis nga ado sëñ bee moom du nit de gis nga soxnaam see yaa moo mën a teeb bi de lan chambre à coucher sëñ bi mais kooku gàcceel na ku nekk doo du looxul toog fooy toog ku la toog loo ba ngay toog ku looxul toogal loo toog la toog loo ba ngay toog ku la xool loo foofu ragal yàlla la ñuy xool maa xoolee waliyu ci la ñuy nit ku baax kenn du ko xoolee ci ay yëpp ñàkk fay de yi xool leen xool leen xool leen ñi gën a bañ yàlla ci kaw suuf ñoo ëpp alal ci àdduna ñi daq saaga Muhammad ñoo raw ci àdduna fi ne nii ñi gën a wér yàlla ci kaw suuf ñoo ëpp xam-xam ci àdduna xoolal nit ku xamante ni moom fii Italie bërki dem bi muy dee c'est l'un des plus riches du monde xam nga bi muy dee kan bind ni mooy hérité alalam xam nga la kan la bind xajam te mille de milliardaire la li mu am xamul lu mu toll bi muy dee xajam la wax ni moo koy doon du papa du yaay du rakk du doom du kenn xajam mooy doon lépp jeex na un point de tour ñoo gën a wér yàlla ci kaw suuf jur yaa ñoo créé bombe atomique ñoo créé science ñoo créé physique chimie yëg-yëg yëpp ñoo ko créé te ñoo gën a wedd yàlla ci kaw suuf kon xam-xam kenn du ci peese waliyu karaama kenn du ko peese waliyu parce que yaa ngi nii di war defi karaama di wax waxi karaama di wanee karaama te xoolal soo génnee fi gis koo xamante ni day saaga yàlla di saaga Muhammad di yéeg ci kaw appareil di dem ci lune bi te yow de ko ko amoon ñu nii ca kaw ba nga gis ko démb mu dem yoonam def fa ay satellite am di la photo ci sa di la photo ci sa mbedd di la photo ci sa lépp te mënu ci tous kenn du ci peese wala yu un wala yu li ñu koy peese mooy ragal yàlla innama yaxsha allaha min ibadihi ñan loo yàlla al ulama borom xam-xam yi borom xam-xam yan mooy ñi nga xamante ni sen xam-xam-xam source ba mooy ragal yàlla wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen bokkul ak ki nga xamante ni daal gëstu ba xam bokkul ki yàlla xamal xam-xamam leer la wax naa leen keroog ne leen imaamu Shaafi imaamu imaamu Shaafi'i radiyallahu anhu dafa dem ci sëriñam Waki' di ko joytu mbir ne ko shakawtu ila ne shakawtu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi fa qala li bunayya inna an-nura 'ilmun inna an-nura inna inna al-'ilma nurun inna al-'ilma nurun wa nuru Allahi la yuhdahu 'asi inna al-'ilma nurun xam-xam leer la kooku waxtaan boppam la yaakaar naa dafa naa ci waxtaan bi ah fan nga burdu ba ma ko inna al-'ilma nurun xam-xam leer la mais leer attention dafa graw leer nga dégg ñu naan diw dafa am leer xamuñu luy leer de xam nga luy leer leer mooy Allah moo tax kenn du ko askan wi loolu wóorul gis nit ki ku la ku la wax diwul si moom si ku la wax diwul foo clair ku la wax diwul ak ñu ku la amul diw yu baax ay diw yu bien ku la wax ne amul saabu yuy defar yaram nga gis ko muy nekk na dëgg la kii moo am la leer kii kii day dikkal kii day jaamu yàlla yow ku la ku la kon moo la wax loolu ku la wax loolu xam nga luy leer leer mooy allah allahu allahu nuuru samaawaati wal ard mathalu nuurihi kamishkaatin fiihaa misbaah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم fii buyutin adina allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwwi wala bil wala sal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahum allahu ahsana alladhi kanu bihi ya'malun mooy leer kenn mais attention bu leen topp yooyu nit bu leen affaire yomb yooyu xool nit ñi mu toogal ba jàng xe ñuul xeer nga commencé naan day leer ak xalwa yi ñu dugg ban fan la dugg duggul fenn daa diw ba naaj ay diw yu bien lañu yor yoo xam ne léegi sax dañuy pikiru pikiru am na pikiir yoo xamante ne doo ko laaj gis ni li ma nii su ma ko laalee bu subaa ma weex tàll te du am benn cicatrice fépp ay xeer clean cest à set wicc pikiir xam nga am na diw yu yu bees yu génn ci sept jours la om soo ko laalee rek léegi nga doo am benn problème léegi am na beneen bu gën a garaaw boobu yegg si bareegul fii mais am na ñu ko laal bi kilóolu ñu am am na ñu ko laal xool kii Ibrahima maay bi Ibrahima bi su xëyee mu niroog daba bi baa mu niroog soxna euh, kee mu niroog bu baax ni mais xam nga ni Ibrahima am na fu mu jaar waaye jaamu yàlla mënta gaawee noonu déedéet déedéet leer mënta gaawee noonu non non am nga foo jaar foofu baaxu foofu baaxul xam nga xam nga fan moo baax xam nga fan baax suñu baax muhammadun rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwanan lan la yàlla teg siimaahum fii wujuuhihim yàlla ko yàlla defal siimaahum fii wujuuhihim siimaahum fii wujuuhihim yàlla nee na maa jël sama tampon leer dóor ko ci seen jëf soo leen gisee ñu ñuul ñu xees ñu xeereer ñu mën ci mel soo gisee seen kanam xam ne kii ñu war a la ah léegi nag sama robu bàyyi na la jukkaay doog sëñ fii li li mu gis fii la moo tax personnalité bi ci yére personnalité fii c'est entre les deux yeux benn biddiw la bu yàlla sànni ci sa kanam nit soo xoolee daan ne kii de du ku ñuy toroxal kii ku ñu war a ornal la ku ñu war a jox alal la ku ñu war a fonk la kii war a taxaw ci kaar nit ñi toog yàlla mooy sànni loolu ci dënnu nit ñi. waaw ah, sëñ bi kaay toog ah déedéet loo toog kaay toog sëñ bi soo toogul du ma toog de daal jub taxaw ànd ak yow te yow xamul la te mën na la jur ñetti yoon parce que da ngaa bokk ci ñi yàlla yàlla tagg simaahum fii wujuuhihim yàlla na ko yàlla defal man ko gis nga yàlla mi tàgg yonent bi loolu la gaay waxul seen boo waxul seen dara ashiddaa'u 'alal kuffaar su dee nit dafa weddi yàlla faaletul la ruhamaa'u baynahum seen diggante dañuy bëggante ba kenn ku ci nekk pare pour dee ngir sa borom ah yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwanan fu ñu toll tara de taraahum kam moo jut de taraahum boo leen gis rukkaan ñoo ngay sujjadan wala ñuy sujjoon ah yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwanan seen bëgg-bëggu adduna yëpp yëpp yëpp muy ngërëmu yàlla ak ngëneelu yàlla allahu akbar yàlla mooy seen bëgg-bëggu adduna yëpp kooku muy taxaw piir di gaa di wuti bi nekk yow nga ne rek waaw yàlla nag ñu ne ko waaye ñoom nan leen di xàmmee mu ne siimaahum seen tampon ya siimaahum seen xàmmekaay ya siimaahum seen marque ya fii wujuuhihim moom seen kanam ya soo ne jàkk xam ni kii am na lu muy jëfandikoo te noonu laaj Muhammad ni daan na ko wax mu ne sàngara ak yem soo koy jëfandikoo balaa yàgg rek ñu xam ne am nga looy mos yàlla ci yàlla boole siimaahum fii wujuuhihim mu ngo kon démb booloo la ci diggante ñaari ndox ya tey jii tàggalikoo diggante yàpp wala yaram mooy madda la matière ak l'esprit mooy ak ruux esprit boobu nag moo ma tax a jóg sëñ bi mooy wan nazi'aati gharqan wan naasitaati gis nga ku dul jaamu yàlla ku dul ku billaahi ku nanguwul yàlla ah ku jaamul yàlla ku wéetalul yàlla bañ ko bokkaale kenn bañ ko bokkaale lenn bañ ko bokkaale fenn nekk ci wa maa umiru illa liya'budullaha nekk ci muxlisiina googee di sellal sa jaamu yàlla defoo sa roy waaye muy sayyiduna Muhammad julli boole ko sa programme doo jullee rek dëjaaw doo jullee rek da ngaa faqa daan julli bokkul ci sa programme doo julli ñu ne lox doo julli nga dem yaa digle julli waaw ñu waaw yàlla ne waaw mun lu tax julli woo nga ne ko parce que julliwuma <laughs> c'est loolu mooy kufur woor nag nga ne wooruma waa sabori koor yi nga ne yàlla du ma fayantoog moom yow da ngaa lebal yàlla ba koy fayako wala yàlla dafa laa defar ba ngay fayante ak moom day sa morom kii di sa buur dox la ndigal nga jëf nga naan ay fayante ak baax génn asaka rek nga ne sama yoon nekku ci hmm? du ma joxe am na nu mu ko waxee sax surtout al surtout yaasin waaw law ara law insha allah xaw ma nan at'amahu in antum illa fi dalalin mubin ca ginnaaw am na lu mu ko waxee waaw في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يكون ونشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولم ينقذ إلا رحمة منا ومتاع فإذا قيل لهم اتقوا ما بينكم وحجر وإذا قيل لهم أنفقوا ما وكيف آية بعض بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين اسأل in antum illa fi dar nga wax ne yàlla mii wax ne nañ joxe moom mën nga joxe ñun la dem mag nga ne daw ma tawxiid nga bañ son borom nee na maa ngi lay xaar maa ngi lay xaar bis boo xamante ni dinañ toog ba jàgg xam nga la ñuy wax ah dara desu fa xale yi soo leen déggee maire yi di wax bi seen biir ñu ne ana tànta diw mi koy borom wala bàjjen diw ngeen dégg ñu ne dara desu fa xam leen ni daanaka dee na ay kot la yu mag ñi yor dama nañ koy jox pour ngeen nekk mag yéen ñëpp par force parce que ay mag ngeen yéen ñi gérer yu gën a graaw yu gën a tàng. Hmm. xoolal sama waa ji li mu xam yëpp kii sama gàtt bi sama tur hmm. la waxee def bareetul rek xamal ni dee na. heure bu ñu waxee loolu mooy yàllaa ca des déggoo leen maire yi wax loolu ah moom de yàllaa ca des déggoo leen ko ba tàyyi ankay mais yàlla fu mu def mais ñëpp puus nañu mais docteur bi mënatul mais sëriñ bi saafaraam baaxatul mais ay jiiram baaxatul mais sungufkat bi sungufam baaxatul mais jatkat bi jatam baaxatul mais jàngkat bi alxuraan bi jàng alxuraanam baaxatul xam nga lan moo baax fu ne nii dogalu yàlla yàlla nag nee na léegi nag comme ñëpp puus nañu dàq nañ ñëpp nee nañ kenn mënatul kenn xamatul kenn aayatul benn médecin mënatul dara benn sëriñ mënatul dara maa léegi nag aca ana ana kii ana Azraïl mala mooy bëri bëgg ñoo xam turam Jibril rek lañ xam ñoom ñëpp malaaka yëpp Jibril rek lañ xamuñu Azraïl Azraïl mooy roccikatu ruu bi moom rocci ruu rek mooy métier nee bu nekk dina jël ruu doomu aadama ñun ñëpp ku nekk dina jël sa ruu tam tamal ko juróom-ñaar fukki junni yoon xool ndax waroo dee allahu akbar soixante dix mille fois tam tamal ko lamb xool daal ne ah kii bi tuuti dese dese na ko vingt jours ah ñu nekk bëgg nekk ta caaxaan ngi lamb suñu yëpp bis bu nekk rek di xool ndax dañu war a dee moom lay yabal léegi nag su ko defee bu dee yow lii mën a wax yëpp yaa nga ca hmm? doo nangul yàlla doo julli doo doo doo bàkkaar suba bàkkaar ngoon caaxaan suba caaxaan ngoon fo sa adduna yëpp caaxaan rek gis nga nee na day yabal juróom-ñaar yi malaayika xam nga moom dafa am ay ñu koy dimbali juróom-ñaar yooyu kenn ki mooy toog sa baat kenn ku toog sa dënn kenn ku toog sa thorax bi nii kii toog sa biir kii toog fii sa sa ndigg sa sa sa sa sa sa sa ndigg kii toog say poot kii toog say tànk noonu la ñuy séddoo yow su ko defee nag suñu roti ruugi mu jógee ci tànk yi yéeg ba ci baat bi bàyyiwaat mu duggaat moo ñu naan sukuraat métti na juróom-ñaari asamaan lay toog di rocc ruugi su roccee ba mu génn ba desul lu dul dee ba ne dee na dee wala moo ngi kii moo ngi moo ngi kii ñoo ci waajtaay ñu bàyyiwaat gannaaw bi wéraat feeñ. dodoo mën dara nit ki néew bi li nga yaakaar ni da nga yaakaar dafa immobile wala feebar feebarul. malaaka yi ñoo toog ci dënn bi ñii xoj ko ñii jàpp tànk yi boole ñii ceinture ko takk ko suñu roccee rek daal di dugalaat di dugalaat su ko defee ngay nekk ci loolu di sukkuraat di sonn di fitnewu su ko defee nga daal nag sax nag di weddi yàlla nag te ko weddi yàlla fooy jëm yàlla yàlla ci yàlla mos a. attention bala nga xam nga gars yi dañoo ay aljana ay safara ak yooyu. man waxuma yooyu nañ wax fii ci bala ngaa dee sukuraat gé maa gérer àjjana ak safara gérer ma sukuraat waaye léegi bala maa gérer su bu noonu waaw bàmmeel la gérer ma bàmmeel gérer ma ko su may dugg duggal ànd ak man ndax doo dugg que yaa ngi say bi yaa ngi say yaa ngi ñëw ci kër ga njaboot gaa ngi fa di la xaar bu dee nag yal ci yàlla boole da war a texe yaa ngi bokk ci wàllu naaj mën malakul mawt ci boppam mooy ñëw xam nga biir fan la nekk fan la nekk juróom-ñaari asamaan lay nekk di noot sa ruu ak di bàyyi malaaka yii ñooy jàpp di ñoddi su ñoddee ñoddee ñoddee ñoddee ñoddi ba nga désespéré ba commencé di saaga yàlla di saaga yonent bi weddi yàlla di tuur ndox di di def lu kilma di yëy sa làmmiñ di wax lu bon ba ñu mujj laa jël génn la ci yóbbu la ci àll ba léegi nag mu daal mu soog a sa ruu sa ruu gi nag ñu génne ko nag mu dem nag su demee ci kaw malaa mu malaaka mu mu romb mu fatti bakkanam daal ni kii ku weddoon yàllaa ngi nii ku bañoon a jullee ngi nii ku bañoon a génn asakaa ngi nii ku bañoon dem def lu baax la ngi nii kii mooy rek mooy adduna kii fo rek mooy adduna ku ci nekk tax say bakkan su ko defee nee nañ premier asamaan bii fi ngay yem doo yëg fii la ñuy tagal say mbir ba yawmal xiyaama ñu fas yéene laa duma ci biir bàmmeel nag ngay xaar yawmal xiyaama te maam waxoon na ko nee na ragaluma ragaluma àllaxira ragaluma dee ñu ne ko loo ragal mu ne bi wéeru ci biir bàmmeel durer xool leen sunu maam yi bañ tëddee ba tey te yeneen ci bi neen ñi tëdd ñëpp bu leen yaakaar dañoo tëdd kate soit ay branchement aljana wala ñu defal leen ay branchement safara yàlla muñ ci yàlla mu sol te loolu am nay firnde ah. ci alquran ak sunna ak sax seen maam Alaaji Muhammad bi wallahi alazim kooku beneen waxtaan la ma nga su ko defee nag ñi leen sellal di yiwal di baaxal di korrektal wéetal yàlla mus ñu ko bokkaale kenn mus ñu ko bokkaale lenn mus ñu ko bokkaale kenn daan julli seeni waxtu julli juróom di ko def ak laab di ko def ak rukkoox yu mag ak ak sujjóot yu mag di ko defee ca mbooloo ma di ko sellal di wóor seen weeru koor di fay seen bor weeru di génn seen azaka di di dem Makka di def lu baax di jokk mbokk di yiwal di sarax di saraxe di dimbali nit ñi di wax lu baax ci nit ñi du ñu sos du ñu tàmm du ñu sos du ñu xas jigéen du ñu wax lu bon yàlla nee na boobaa malakul mawti Azraayil ci boppam mooy ñëw su ñëwee xam nga lu muy def laafam bi nga xamante ni moo nekk ci ndeyjooram moom lay jël këru aljanna wan na ko wan na say dex dexu sàngara yi ak dexu soow yi ak dexu euh, euh, lem ya wan na sa quatre-vingt-dix-neuf jabar yaa fay am wan sa boy ndaw yi nga xamante ni ñoo war a nekk biir aljana di la sédd lépp di leen di leen di la nekk say sa service nekk say serviteur hmm? wan la ya wan xéewal yi wan la yu neex yi soo ko xoolee nii di ko xool di ko xool ba càgg ah mu daal di jël ci parfum aljana yi def ko ci mouchoir bi maana daal di loo koy def sa bakkan soo ko ñoddee rek gis nga bi ngay ñod bi ak bi ngay jël luub yi benn lay doon gis nga pikirkat bi suñu la pikir lu ñuy wax xoolal nga xool la pikir nañ bi yaa dem na wala ñu ngi waxtaan ak yow fekk pikir nañ la nga yaakaar ne alal boobu day jug na waaye yow demal fi nga doon la bu yàgg jeex na dañ lay anesthésier nelaw loola bi ngay nelaw rek ci la ñuy rëcc sëru gi moo doon loolu sukuraat yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ ci yàlla boole su ko defee sëru di yéeg yëpp ñoo ngi dajaloo ñun ñëpp kenn ku ci nekk di xuloog sa morom di xeeral sa morom di xëccoog sa morom ngir jël ruug di ko fóon di ko barkeeloo di ko teg seen kaw ba muy dox premier asamaan deux trois quatre cinq six ba sa jëm asamaan génn boobu dem ak euh, euh, ba sidratul muntaha dem ba ca arsh ak kursi yu ñu indi ko teg ko ci kanamu yàlla yàlla daal ne kii de kontaan ci moom kii de bëgg naa ci moom kii de mu sasal de ruuxam ji ma ko joxoon musu ko tilimal musu ko bakkaaral musu ko fooye musu ko jaaxaane kon man kontaan naa ci moom moom bokk na ci ñi nga xamante ni dañuy wax ne yaa layta qawmi ya'lamuuna bimaa ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramiin yàlla ci yàlla boole moo tax nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla nañ góorgóorlu ci sell tey wattu bàkkaar bàkkaar baaxul ku ci def bàkkaar dawal tuubi mais gaawal jël sa kurus def astaghfirullah bu dee lu rëy la demal nga dem sangu ji nga jàpp dem wéet yow dong ak yàlla bu ci bokk bu ci boole keneen nga jàll julli sa ñaari rakka def astaghfirullah wa atubu ilayhi nga wax ak yàlla ne ko lii ma def njuumte la bakken ak jamono caay caay kese dañ ma ciy dugal waaye du samay mbir baal ma yàlla billaahi dootuma ko defaat dootuma dem soirée mukk dootuma dem ci caaxaan mukk dootuma def lu bon mukk kenn dootuma teg loxo dootuma teg loxo kenn dootuma ko def dootuma fen kenn dootuma fen loo dootuma jëw kenn du ma jëwloo kenn duma ma dootuma ko def dootuma toroxal sama wéy jur mukk dootul wax mukk may wax yàlla maa ngi tuub lool su billaahi bala maa yónni ma dem ci li ma yónni dootuma nekk sax ci lu may teree dootuma yedd sama wéy jur maa ngi jaay yàlla maa ngi jaay dootuma yedd dootuma gis ci lu may yeddee nga wax yàlla yooyu ba mu rafet soo yonent nee na soo ko defee ci saa si bi muy yëpp lu dugg sa dënn xam nga loolu mooy lan mooy ar raja la confiance ak lan al yaqin la certitude da ngay am parpos ne yàlla jéggal na la yàlla baal na la nga daal di jug nag daal di daal di une page mais doo tëjee une page gaawal ubbi beneen page page ba yàlla baal na la ko bii nga ubbi yàlla defal na ci xéwal te commencé ko yàlla ñu ci yàlla defal su ko defee loolu rek moo am solo ci la mucc adduna mucc àllaxira teraanga adduna teraanga àllaxira baaxu zahir baaxu baatin yëpp moo ngi nekk ci nangul yàlla tool yëpp lool la Seydina Ali nag nee na nit mënta génn ci juróom-ñett yi sururun wa huzn léegi da ngay bëgg léeg-léeg nga daal di mer tristesse ak contentement loolu rek ñuy dundee léeg-léeg miir léeg-léeg ñuy garab nga rek léeg nga ruus tóor tóor daal di ami doom surur wax wajtimaa'u qabru tey jii mbooloo mi li muy bëri bëri bëri yëpp lu muy yàgg yàgg dañuy toog daal ne allahumma salli ala sayyidina daal ñaan dem ñibbi da dañoo nekkoon par benn benn daay rek la woon n'est-ce pas ñu toog ba jàng am ñu yokk fi am ñu yokk fi am ñu yokk fi ba déglu dugal ko ñuy toog fi ñuy toog fi mais lu mu yàgg yàgg dañuy ñibbi tas dem mbool wala fi sax wax nañu ko lu dëgg mais lu dëgg tas c'est ça wajtimaa'u furqatun thumma usrun wa yusrun tey jii day jafe bu subaa mu yomb tey mu yomb bu subaa mu jafe noonu la adduna summa saqumun aafiya léeg-léeg da ngay feebar ba yaakaar da ngay dee léeg-léeg nga wér toog ci duwee da nga naan mais man yàlla est-ce ma six mois ngi nii feebaru ma bënnu ma gaañu ma sama bëñ mettiwul kenn gaañu ma sa bis a ngi ñëw yonent sallallahu alayhi wasallam nee nañu heure bu ko yàlla xéewale waan su ñàkkaan nee nañ su ñàkkaan day commencer di bëgg di kontaan ñu ne ko looy békk mu ne xam naa ni inna ma'al usri yusran xam naa ni tey jii maa ngi ñàkk waaye bu subaa wóor na man sama borom dina ma jox waaye ku am tamit xaaral ni bis ngi ñëw di nga ñàkk soo ñàkkul tamit ña ngay wàcce sa alal alal ëllëg dañu mujj dañu mujj ñàkk su ko defee loolu moo am solo yàlla ñu yàlla jàppale yàlla ñu yàlla dimbali te lii yëpp ni ñu koy waxee rek ci barke Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ci barke Seydina Muhammad la soo leen gisee ñu toog di wax mais li ñuy wax nii ñun xamuñu ko woon mais gis ñu ko woon mais ñi ñi yàlla dimbaliwul lii xamuñu ko mais xamuñu ay aljana ay dee ay safara ay dekki yooyu xamuñu ko bëggoy gëm ñu ñun yéen ci yàlla Muhammad moo ñu ko jàngal toujours ma koy wax dañuy fàtte loolu dañuy yaakaar ni lu ñu ak benn affaire la nii mais c'est yeneen bi moo ñu jàngal loolu xanaa déggoo leen di ñu li ñuy wax ta'akhkhara ba'than ta'akhkhara ba'than wa huwa fadlan muqaddamu ah min an-najmi ahda min an-najmi am naa ci benn xarit bu leer xam na mu sox min an-najmi ahda bal min al-ghaybi akramu min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu ñu ne ko waaw ki ki ngay wax mooy kan gaawal gaawee ñu ki ngay wax li ngay wax neex na mu ne kooku mooy jaliilun jamiilun fil quluubi mu'azzam bihi bihi ci moom yonent yàlla Muhammad al ardu tazhu wal bariyyatu tabhaju attention waajur lu mbay lu doy waar la wax yonent yàlla Muhammad mais lu triste mais luy luy laal xol la wax yonent yàlla Muhammad mais lu neex lu rafet lu nooy lu yiw lu parfumé wu la wax yonent bi xool li mu wax yonent bi taaxara ba'san ba'san bu dee yonent gi la yónni yónni gi yónni gi taaxara moo mujjee c'est le dernier waaye fadlan bu dee ngëneel la wa huwa muqaddamu wa huwa moom fadlan ci ngëneel muqaddamu mooy premier des premiers ba'san taaxara muqaddamu fadlan huwa muqaddam bu dee yonent moo mujjee ñëw que le dernier des messagers waaye fadlan ci wa huwa muqaddam mooy kilifa ñu ne ko misaal ñu yonent bi sallallahu alayhi mu ne misaal bi ci gën a rafet mooy star star mooy leen ci mooy étoile waaye engrais star star mooy mbokk yéen ñi jàngoon kat seen leçon quatrième soriante lan lañ joxoon soriante ah ku ma ko leçon aca mu ne soriante c'est chercher les quatre points cardinaux yan la quels sont les quatre points cardinaux ki doon wax attends déglu leen non non non déglu leen déglu leen les quatre points cardinaux sont ah l'est l'ouest le nord des na benn des na benn waay l'est l'ouest le nord et le sud desul benn waaye des na benn waay et le centre waay ma hmm? ngo nga ne s'orienter mooy lan waaye léegi boobu jàll na léegi on s'oriente avec ak lan le soleil ak lan l'étoile polaire ak lan waaye les satellites waaye l'étoile ñii mais attends dañuy dañoo garaaw suñu mbokk yi mais liggéey bu kéemaane la ñuy def ci jamono su nekk loolu ñoom adduna mais adduna dañuy dañuy rayante adduna dañuy gaañante mais sunu mbokk yi euh, lébu yi mais ñëppay dee ko mais lébu ngay gis mu dugg ci géej ah du am montre du am busol du am dara jóge fii dem ba Gàmbi ci biir géej gi wàññeeku wàccaat yoo fu mu jóge ngeen yaakaar na la xam-xam la du xam-xam mais xam-xamu biddéew la biddéew bi du ko xoolee dina xam biddéew bi Dakar la jëm wala Thiès wala Gandiol wala feneen la moom lay topp ba àgg fu mu jóge woon boobu noonu ah biddiw boobu waa ji nee na ni biddiw bi jubee bay jubale nee na yéen ci yàlla Muhammad moo ko gën a jub min an-najmi ahda ahda moo gën a jub moo dàq ginde moo dàq dimbale moo dàq orienté min an-najmi ci biddiw soo jàngee salaat Faatiha lay al-Faatihi lima wal xaatimi lima naasiril xaq bil xaq lan nga def wal haadi wal wal haadi minal najmi ahda waa ji nee na sax bal li fi am minal ghayzi akramu moo gën a teg di ëpp teraanga fopp taw allahu akbar xool leen taw taw taw dafa xam ku gëm ku gëmul taw xamul ku gëm xamul ku gëmul xamul ku ñuul xamul ku xees xamul ku baax xamul ku bon taw rek la xam ni muy ñor ni muy arrosé kaani noonu lay arrosé papaaya yoon na ko ci day tooyal rek min minal na abi ahna nee na moo ëpp ñeewant ci ci doom Seydina Muhammad lay wax de ah moo ëpp bàpp ci doom ci ñeewant minal ummi arhamu nee na moo ëpp yërmande ndey ci doom Seydina Muhammad ñun ñëpp mooy suñu yaay mooy suñu baay wallahi moo tax ko mais lim ñu lim ñu lim mën mën suñuy ndey mën suñu baay gën gën gën ci ñun ci suñuy ndey gën ci ñun parce que suñuy ndey ci boppam yonent bi moo baax ci ñoom suñuy baay ci boppam yonent bi moo baax ci ñoom ndax suñuy borom yonent bi ñoom du ñu mel du ñu am li ñu am moo tax dégg ngeen toujours bi ñuy wax ñu naan yaanu gënal sunu yaay yaanu gënal sunu baay yow mi doomi Abdallah Muhammadun Rasulullah yaanu gënal sunu yaay yaanu gënal sunu baay ah. yow mi doomi Abdallah Muhammadun Rasulullah yaanu gënal sunu yaay jëlal sunu baay yow mi doomi Abdalaay Muhammadu Rasulullah yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu baay yow mi doomi Abdalaay Muhammadu Rasulullah باي يومي دومي عبد الله محمد رسول الله يا يقال الدنيا يا يا يقال الدنيا باي يومي دومي wallahi xam nga wax ji ñu mën wax ñun te waajur yi nekk bi bàyyi nekk te doo ko waxee leneen billahi juuma ko wax leneen waxal keneen yaa ngi gënal baay am na bàyyi xam doo ko waxee fetal nañ ñu génne dóor la bal wala ñu génne jaan aha ma lay dundal di la jox ceeb nga génn xëy naan diw yaa ma gënal sama ne yaa ma gënal sama bàyyi yow ci dëkku de moi loolu la wax mais soo ne yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu bàyyi sa bàyyi du ko déggee lu mu wax moom moom it danaan yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu baay baayam dégg ko lu muy wax yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu baay baay baayam dégg ko lu muy wax yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal sunu wax maamam dégg ko lu muy wax yaa ñu gënal sunu yaay yaa ñu gënal ba yow ma ba keroog yow ma xiyaama ñoom ñëpp loolu la ñuy wax ñu ni sunu sët ba keroog yow ma xiyaama loolu la ñuy wax dégg wax est-ce que déggoo leen ma de li tax ñu mën koo wax parce que sa baay loolu lay wax moom sa baay danaan Muhammad moomu gënal sama yaay moomu gënal sama baay loolu moo nga am fi di wax ne moomu gënal sama baay moomu gënal sama yaay su nekk loolu loolu cagin sa dara yow waaye sa baay bu ko déggee day kontaan de su sooy daaneel way bi rek moom muy jël moom it di way par force ah minal ummi alhamu kooku mooy kan mooy jëmiilun ku màgg la jëmiilun ku rafet la loolu moom kenn du ko werante yéen ci yàlla Muhammad soo ko bëggee sax rafet ah moo tax te way woo ma ne ko way wii la sax benn biir lañ ci wax ma ne ko yaa rafet te yaa rafet ñaari rafet yaa rafet te yaa rafet ku la topp sax rafet jëm jëm bëgg jikko yi rafet Muhammadu Rasulullah way bi dafa bari ëpp na cent trente bi xaw ma benn boobu rek lañ ci woy moo ci am bayre mooy yaa nu gënal suñu yaay bi dafa bari ñu xam nañ li may wax ma ne ko yaa rafet te yaa rafet ku la sopp sax rafet jëm ak jikko yi rafet Muhammadu Rasulullah ah c'est ça ma nga jamiilun jaliilun fil quluubi mu'azzam bés bu nekk day gën a màgg ci biir xol yi yàlla ci yàlla da gën a defal bii ci moom yonent yàlla Muhammad al ardu tazhu wal bariyyu tabhaju suuf si tey jii su nit su nit jàppee am njàpp ci suuf si wala nga tiim ci tiim ci suuf si am tiim mu nangu c'est parce que yonent yàlla Muhammad moom ci biir suuf si dégg nga mën a si mbay wallaahi su nit wallaahi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 c'est parce que Seydina Muhammad leen suuf si moo tax Sofyaan ba dafa toog ba càgg dafa toog ba càgg yara ba xol ba fees jël ak yonent Yàlla Muhammad ba explosé ba mu explosé am lu génn ci gémmiñam mu ne ko ya laytanii kuntu turaaban tamshi alayya bi Makkata jeex na jeex na yaa laytanii ak a neexoon kuntu tey jii ma nekk turaaban di suuf tamshi yow Seydina Muhammad ngay tënkam di dox alayya ci sama kaw bi Makkata ci ci suufu ñoom ëpp parce que dafa dégg beneen sofianke muy wax ne su ma sañoon ma nekk nga nekk ma nekk daal nga may sol waaye di yuuxu aal daal na ko daal ëpp na daal ëpp na si jën ko suuf suufu yu teg di dugg ci yow jëlal yow xamoo ni ngay wax noppil xol ba toog ifloo bi mu ne yaa laytanii kuntu turaaban tamshi alayya bi makkata ak a neexoon tey jii ma nekk suuf yow yéen yaa Muhammad ngay dox sama ko dox tey soxla soo doxee ma lem di gën a ngir moo tax ku ba ci sallallahu alayhi wasallam su doxaan ci kaw xeer nga gis su doxee suuf doo ko gis parce que suuf si day day bëtër ñi ko bu nekk day fekki morom pepp suufam. ngir yàkkaw li ku tànk yonent yàlla Muhammad xeer wi day day day wu ba ba gën a dëgër ba yonent yàlla moom su tegee tànkam forme tànk ba nekk wal hajar salla wa sallam wal hajar salla wa sallam bi barahina tusallam wa alayhi zillu mal wal hajar salla wa sallam bi barahina tusallam wa alayhi jibmal sallallahu alayhi wa sallam yàlla ci yàlla fayal moo ko kon jamilu jalilu fil qulubi mu'azzam su nekkul woon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bihil ardu tasu wal bari yëpp te bëri ñun ñii ñëpp safara lañ jëm ñun ñëpp dañuy jege ñun ñëpp dañuy def li ñu wax di def ñii weddi yàlla lañ nekkee ca la ñuy nekk fondoo suñu ndey fondoo suñu baay toroxal suñu bopp duñ ña am duñ jox benn valeur suñu jëmm duñ jox benn valeur suñu ruux li ñuy dundee mooy di dund comme animaux yi moom la ñuy dundee ba dee Seydina Muhammad moo ñu moo ñu def nit moo tax alxuraan garaaw soo jàngee suratul baqara moo ci gën a mag gën cee gudd ah ginnaaw fatiha mais ban saar moo mujj alxuraan suratu suratu annaas moo tax message alxuraan yëpp kenn moo ko tax a mooy annaas nit te nit mooy jinne rek miiral jinne moo nga nit mooy jinne jinne mooy nit benn la mooy ak taqale ni borom ñaari bijji bopp yi malaaka yi bokkuñ ci beneen catégorie lañ kon yàlla ñu yàlla dimbali yàlla jàppale ñu jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, tabarakallahu gaa yi ñoo kii rek moo tax ñu dugg fii waaye ñëpp xam na ni semaine bi yëpp fitna yi la nekkoon démb ñoo ngi woon ci lu mel nii ba 11 heures ah xam nga man sama waxtaan wax wayi du bëri donc noppal bi ci bëri donc euh, léegi nii ñu ci lañ jógee ci lañ jóge semaine bi yëpp ñu ngi woon ci tey sëñ bi nag yónni yóbbantewoon na ay ngërëm ak ay ñaan jëmale ko ci safinatul fuqara ko defee ñaan yi du ñaanu euh, ngërëm yi du ngërëmu jamono déedéet ngërëmu encouragement rek la ngërëmu ñaan la te loolu yaakaar naa baax na ci ñun du dëgg waaw xaaj Mouhamed jigéen nga liggéeyal ko ba pare mun la jërëjëf baax na kooku defaru àdduna ak àllaxira la say njaboot sax dañuy texe ñëppay texe wallaahi la ku yàlla gërëm léppam yàlla kuy gërëm te moom yàlla boole na ko ci ñoom kon su xalifaam bi def yitte yéen ñëw taxaw ah def ci ah, yitte bu am solo loolu tey naru woon ñëw tuuram tey gàntaloon naa waaye suñ bee muy yóbbante te yóbbanteem yónni la yi ñëw ba ci fii nag wax si leen ko mooy mbégteem seen kilifa nag du kontaanee jeex na kontaanu kilifa moo baax waaw loolu rek am solo insha allah ci sox loolu laa bëggoon a waxtaan wallaahi waaye nag fa tabarakallahu jamono dafay doy waar fa doy waar te ñun dañoo war a texe loolu moo tax ñu bàyyi li ñu bëggoon wax yépp jëm ci lii ngir ñu ñëpp ñu wëlbatiku rek tuub jël ci yàlla bàyyi kii caaxaan di julli di woor nangul yàlla daal xam ni yàlla mooy yàlla ñun ay jaam lañ ñun ñëpp rek kenn su xool yi ci des garaawul xam nga li muy wax ay affaire Sénégal bi Sénégal maa la quoi day jàll sunne xolo sunne Cheikh Tidiane nel suñu yëf sunne Sëriñ Bamba nel amul morom parce que loolu noonu la ñu dundee ñun yooyu lañ gëm suñu waxee Muhammad fi tasul mais nag attention ca biir mais na nga nangoo jaamu yàlla est a que da nga wax bi c'est ça gars yi duñ demee marché duñ jaaxle mais ku nekk la ñuy waatee su suba ñu ngay mais gëmuñ ci barke maam Cheikh Ibra barke gëmunte dara mais xam na ni milieu ba moo ko soo fa nekkee naan ay barke sëñ diw nit ku sell yooyu wala nit ku ku ñu xamul ci guerrier wala ci àgg wala ci sadik danaan kii nooy man la foog nga tudd ay tur yu grave barke sëñ Baye Fall Ndiaye borom laafa ñun it borom laafa de xam naa ne gis nga ci borom laafa dara mooy ci borom laafa rek hmm? yooyu rek mi bi moo ko laaj mais bu mu tax xoolal loo nekk nekk ci bagage yooyu nga waate alaaj góoru njigéen ak Cheikh Ibrahima ku dund gi moo ko laaj on est obligé nit ñi ñoo ñu xol ay bagage ba ñu xaw a dox àndal ak ñoom seen ndox boobu mais bu mu tee xoolal su gaa yi see rek tëjal sa buntu jublu yàlla c'est ça bindalu ñu julli jéggi c'est ça <laughs> am na noonu du ma tudd turam parce léegi kilifa la waaw kilifa la léegi dañ koy jël exemple sax ci wàllu yi waaye bi mu nekk sëriñam noonu la su liggéey nekk ci tool di bay di bay ba tisbaar jot mais day dox lu man un kilomètre fii ba lycée dem jàpp ba set jullee jullee ñoo taxaw ak liggéey bi benn bi sëñ bi ne kii daal gis naa ni heure jant bi jengee rek ma gis ko mu seey sëñ may jugal boppam topp di dox ba lycée Malick Sy par exemple fekk ko muy julli mu ko ne ko kaay mu mu ne ko gis ni li muy gis nii mbooloo mi tax waaye man su muy ñibbi su ñëpp demee sama bon julli yëpp laay fay yëpp lay fay tout mu ne ko nag comme nii la demee yeewi naa la demal waaye nag dama lay boole sëriñ bu mat sëriñ mu ne ko kokkal mu ne ko laaj muur jógee <laughs> waaw mu ne ko demal yow jaamukatu yàlla nga wëliyu nga nitu yàlla nga li nga bëgg fi nga koy amee mooy alal buur nga sa jaamu yàlla du rax lu toll ni bépp suuf te yàlla dina la gërëm baa ngaa dee wallahi léegi wëliyu la du ñu tudd wëliyu dañ koy muqaddam yu mag yi taalib yu mag yi dañ koy ci tudd billahi man moo ma ko nekk li boppam su ma ko wax loolu du ma ko nekk xam nga loolu problème rek nag mën nañu di xumbal nii di def ay di déggee mais du jaamu yàlla jotee ci leen ci gaa yi di dem leen toog wéet ak yàlla parce que ku ci di yàgg sa bàmmeel la man duma la fa fekk du sëñ muniru du alaaj mun njëgën mais du sëriñ bi du kenn mais du ci kenn jaamu leen yàlla ñun ñëpp nañ jaam yàlla sellal dee dem aljanna loolu mooy affaire bi du dëgg yàlla ñu yàlla wa sallam euh, kontaan nañu bu baax baax na te lépp li ci gën a li ko ci gën a neex mooy lépp daf sell te mbooloo bu bëri na ñëw foofu te foofu kii mais sëñ bi gëmul loolu xamul da papam xaaj Muhammad dafa dajeeg benn nit yàlla bu mag du ma tudd turam ngir teggin ne ko ah man de bariwuma tànk ci yow du dara séquñ tus dara te boobu kooku jamono boobu ñëppay dem ci moom ku demul ci moom daanaka dëkk bi ñëpp a mu ne ko du dara sama bàyyi moo fees den sama bët rek maama laa ji loolu la ko mu ne ko laa jox ma bar dafa fees den bëcc sama bët ba mënatumaa gis kenn loolu kese mu ne ko nit ku baax rek day day doyloo bàyyam dégg nga loolu ko sëriñ ba tomb fonk ko respecté ko bu ñuy wax ko coow lu bëri mun leen mais bàyyi leen coow ñi ngeen di wax ñëpp seen bàyyi dañoo lal der yor kurus di woo yàlla ba yàlla fekk leen fu ñu jëm fu ñu jëm mbir mi mooy istiqaama sax ci jaamu yàlla su yomal xiyaamee ñun ñu amee jox leen ñoom suñu amee joxuñ ñun ñëpp ñu bokk texe dem ànd ak yonent yàlla Muhammad dem aljanna loolu rek am solo ñun ñëpp yàlla ñu ci yàlla defal su ko defee euh, sëñ bi kontaan gis na sellal bi gis na taxawaay bi euh, gis na rafetal bi gis na yitte bi te lépp tegu ci discipline waxuñ ci kenn noppil waxuñ ci kenn taxawul fii donc euh, def ngeen ko ak pas-pas de euh, loolu mosu faa am ñu gàmm ba 11h ci suba yéen ñëpp kenn demu fi mais loolu mosu faa am mais mosu faa am gars yi balaa ñu fajar ñëpp seey ku nekk daw dem 11h30 midi presque fa la leen fekk ngeen raxas ci nii yéen matt yi defar bagage yi ba mu correct yëpp te lépp di lu sell laajoo leen ci dërëm lu dul pas-pas ak doobu loolu vraiment euh, sëñ bi neen naa leen ko wax bu baax. man xaw man waxoon naa ko ma ne ko ñooñu jë ñooñu bëgguñu sax ngërëm ñooñu gëmuñu ngërëm gëmuñu ngërëm ñooñu li ñu gëm mooy jëf li leen war ñu def ko mu jeex waaye mu ne ma fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith jeex na loolu rek la kon yàlla yàlla barke lépp bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu baax suñu frère yi seen vieux moom suñu mbokk la ñoo bokkoon école xaritu suñu xalifa la barakallahu di frère ci seen bay ñëpp ak waa kër ji bàyyi aada ñoo ngi koy ziar bu baax di ñaan yàlla yàlla bàyyi si kanam moom soxna aadama